a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu <clears throat> amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil maa'ida ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim afalaa yatuubuuna ilaa allahi wa yastaghfiruunahu wallahu ghafurur rahim suñu boroom di wax ci juróom ñaar fukkeelu laay bi ak ñeent ci jataay bi ñu génn gisoon nañ laqad kafara foofu la ñu jeexale woon weddina dëgg-dëgg ñi nga xam ne dañu ne inna allaha saalisu salaasa mooy kenn ci ñett yàlla yi naan uunoo du père du fils ambalee ci turu boroom bi nga xam ne mooy baay ji wal iyaazu billaah doom ji ak xel mu sell mi loolu noonu waxoon nañ la kéeféer gu réeréer moo tañoon na boroom bi wax léegi nag ngay gis ñoo xam ne nee nañu ñoom ay jullit lañu de walla ci tarixa yi sax lañ bokk ko ñëw ñu naan la walla gis nga suñ bi di kii moom da màggal mari yooyu te ñoom mari bi gaayee di wax chrétiens yi mooy moom ab yàlla lañ ko jàppe walla ka mooy seen doomu naan kii moo jur seen yàlla yow kooku la suñ bi màggal mukk ki mu màggal jaamub yàlla la comme li borom bi wax waaye <laughs> yaa jumlatan qad thallathu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu du loolu la seen jox radiyallahu anhu yaa jumlatan léegi ngeen bëgg a ñëw di bëgg rek plaire naan vraiment moom moom moom vraiment moom kay dégg nga gis ñenn ñi gën sànku moom. te gina riir ñuy jël xasida boobu noonu <laughs> ma ma doon wax nii ak kii euh, bi muy wax kii euh, bi mu def ci sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii euh, fàtte naa nan la commencé ti yaa subhaanallah mooy boobu nga gis gars yi di ko teg ci YouTube yeeg yooyu ba pare di wone image mari bi bi chrétiens yi wane noonu kook ñu xam ne ndaw soosu ñu ne moom lañ teg ne mooy mari gars yi di wane image boobu di teg xasidaay sëñ bi quoi na mais yaa subhaanallah man dama naan mais ñii ban monde la ñu nekk ñii est ce que ñun dinañu xalaat naa iyaadu billah <laughs> voilà <laughs> wuu subhanallah mais ñun c'est pas c'est que ñun suñu départ dafa garaaw quoi on est vraiment départ quoi yal nañu borom bi indiwaat <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> voilà léegi bon xasidu bi laa fàtte voilà fàtte naa sax nan la ko ni mu commencé di voilà lu yéemee ngoo en tout cas daal mu ngi noonu léegi yooyu yu caaxaan la ñii nga xam ne chrétiens yi liñ nekke mooy lii borom bi wax voilà ñoom ñoo te ñoo ñooy ñi yàlla dëgg ñooñu laqad kafara weddi nañ ay yéeféer lañu ñi nga xam dañ ne allahu saalisu salaasa kon nag mu ngi noonu voilà kon nag mu ne afala na waa ñox ñoom ñii ginnaaw bi ñuy wax naan salaasa naan yàllaay kenn ci ñetteel yi maa ñoom lan moo leen teree tuub te dellu ilallahi dellu ci seen boroom ñaanal ko mu tuubal leen mu tuubal leen wa yastaghfiruna te ñu sàkku ci moom njéggalam wallahu te boroom bi ghafurun mooy ki yaatu njéggal rahimun mooy ki yaatu ak yërmande mal gis nga al masih mu barkeel moo mala di doomu sayyidina sayyidatuna maryam alayhim assalatu wassalaam moom de nekkul woon illa rasul ku dul ndaw yàlla la won de qad alayhi salam qad xalat dëgg dëgg romboon na tey wéyoon na min qablihi lu ko fi jiitoon ar rusulu ay yone ndaw yàlla yu fi nekkoon avant moom wa ummuhu te yaayam di sayyidatu maryam alayhi salaam siddiqa moom darajaay siddiqi yàlla àggoon mooy ñi nga xam ne ñoo tegu ci yonent yi ndax li dëgg-dëgg lii dëgg mooy sayyidatu maryam nekkuloon yonent comme ni ko ñenn ñi di waxe naan si nabi yàlla woon yonent la woon mais dëgg-dëgg yonent bu góor bu jigéen amul voilà loolu nag mooy yonent Muhammad yonent la Seydina Isa loolu melul woon nga xam ne borom bi daf a may ci xam-xam yooyu da leen ci may lu bari waaye nag àgguñ ci dara yaa yu général boobu dëgg-dëgg amoon na ci xam-xam yooyu mais buñ nee nabi jargon boobu loolu ñuy wax moom moom nabi ya nekku ko woon voilà sinon mooy jege woon na ñi nga xamante ne ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax siddiqa la woon kaanaa ñoom ñaar ñépp nag Seydina Isa ak ndayam alayhim yàqunaani ta'am ñoom de dañ doon lekk li nga xamante ni mooy ñam loolu mooy <laughs> le borom dana bëgg a wax waa yàlla joo xam ne day lekk te ku lekk moom mooy la nga lekk dina rees te dina am fu mu génne loolu nag mooy est ce que am ngeen jàpp ngeen ni am yàlla kooku mën naa nekk yàlla kon nag yéen xalaataat leen undur way xool leen xoolu yéemu kayfa naka nu bayyinu lahumul ayat lañ leen di leeral li nga xam ne mooy suñu laay yi summa ginnaaw ginzuru undur xoolal yow seydinaa muhammad rek anna yufakun ginnaaw bi ma leen leen ciy dëddale ba bàyyi leen ñu bàyyi fi yu leer yi ma leen leeral waaye des ci li nga xam ne mooy seen trinité yeeg seen bokkaale gi ñu ne xul wax leen ata'buduna mooy ndax da ngeen di jaamu min dunillahi walli borom bi tabaraka wa taala ma la yamliku lakum darran wala nafa ci koo xam ne da ngeen di jaamu koo xamante ne nii wala loo xamante nii yéen manalu leen dara manalu leen lor du lor manu leen koo lor leen di dal manu leen koo jañal te manu leen a dalal lor te walaa nafaan te manu leen a li nga xam ne mooy ak njariñ loolu mooy koo fii jaamu ku dul yàlla loolu da koo manut da koy man fekk mu soob yàlla voilà mais du ci moom kese lay soob mooy affaire bi nekk du mën na nekk voilà est ce ko ngeen di jaamu wallaahu te borom bi huwa moom as-sami'u mooy aji déggaa kon al-alimu mooy aji xamaa kon qul waxal yaa ahlal kitaab yi yéen ñi nga xam ne yéen laa joxoon téere laa taxlu bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di ëppal fii diinikum ci seen soobu waaye bii ma leen jox bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di ëppal xayral xaqi ba wëllif li nga xamante ne nii bàyyi li nga xam ne mooy dëgg teg ko fële topp seen bànneex wala tattabi'u léegi mooy wala tattabi'u te bu leen topp ahwaa qawmin ay bànneexu ay ñoñ ñoo xamante ne nii qad dallu ñoom dañoo sànku min qablu lu jiitu yéeféer yi leen fi jiitoog ate yeeg ñooñu polythéistes yeeg ak yooyu paga gaa yi nekk ci paganisme gi ñooñu buñ leen leen topp de ñoo xam ne sànku nañ min qablu lu jiitu rawatina ñoom ñii wa adallu ta tamit sànk nañu kasiiran lu bari wa min ci nit ñi ñu bari lañ sànk wa dallu ñu sànku an sawa'is sabil ci yoon wi nga xam ne wooy wu jub wi looy na suñu borom ne daal di nañuy daal di rëbb de alladina ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi min bani israil ci waa banu israil alayhi salaam weddi ñoom rëbb nañ leen ala lisaani ci làmmiñu Seydina Daawud laa leen yëgale ne leen wax leen ne ñoom ñu mel noo le di jaamu yi nga xam ne mooy garab yee gaa yooyu nee leen ñoom ak ña nga xam ne ñoo doon nekk di mooy yàlla yow Seydina Daawud wax leen ne man borom bi rëbb naa leen wa Isa ibn Maryam waaye wax naa ko ci làmmiñu Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaam ko ne wax leen ñoom itam ne rëbb naa leen zalika boo gisee lool nag bi ma saw ci lii ko waral du dara dul ci sababu li nga xam ne moom lañu doon mooy xam ne dañ doon jéggi ba dëxal yi borom bi tegoon di def ay bàkkaar kaanu nekkoon nañu bokkoon na li gine yées nag luñ doon def laa yatanaa xëw na doonu ñoon terewante mukk an munkarin faalu ci lu yées loo xam ne dañoo mujjoon miin lu bon ba daanaka mujj gi kuy defati lu bon kenn du la ko teree booy wax ñu naan loolu ëkk niroog ñu nii def maandul ci mbir waaj yi maandul nit day maandu yow toppatool sa mbir bàyyi nit kii il est mûr et la xam doo wax yu mel noonu ñii noonu lañ doon def dañoo dem ba mbon daal di koy miin ku nekk naan vie privée vie publique boo maandul ci mbiru gaabu lool du maandu tey lool mooy ak ndox ndax mbir mi mu ne nekkoon nañ laa yatanaa xaw na doonu ñoon terawante moon munkarin ci yu ñaaw ta bon faaluhu yuñ doon jëf la bi sa aka ñaaw ma kaanu yafaanun li nga xam ne noonu la lañ doon jëf nga xam ne ku nekk bàyyi sa moroom muy def yu yées te nag ku dem fenn di ko lool nga mujjee te mënoon nga koo tere mënoon nga koo aaye kon nag mu nga moon ne taraa di nga gis kathiran minhum li ëpp ci ñoom yatawallaw na ñuy méngoog alladina kafaru ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi seen borom labbi saaka ñaaw maa qaddamat lahum anfusuhum moom la leen seen loxo yi daal di jiital ci li nga xamante ni ci yu bon yiñ jiital an saxita la alayhim lam leen jural mooy borom bi daal di leen mere wa fil azabi ta ci ñoom de mooy mberum yàlla nekk na ci seen kaw wa fil azabi ci mbugal fa la ñuy béel fa la ñuy sax mu ne walaw kaanu te ñoom nag bu ñu nekkoon yu'minuuna doon gëm billaahi ci borom bi wan nabii ak yonent bañ leen yónni ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa maa unzila ilayhi ak li ñu wàcce ci moom daal qur'aan ji mattaxaduhum awliya konoon te kon doonu ñoon jàppe ñi nga xam ne ñooy yéefér yi def leen li nga xam ne mooy ay parandoone laaki walaakinna kasiiran minhum faasiqun waaye nag li am ba des mooy li ëpp ci ñoom nekk ñi nga xamante ne way génn topp loñ de mu ne la tajidanna di nga trouver di nga fekk ashadna an-nasi adawa ñi nga xam ne ñoo gën a taruk noonoo gën a bañ way ngëm lilladina amanu gën bañ noonoog ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla yi mu ne ñooñu ñooy ñan mu ne al yahuda mooy yahuud yi di juif ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi jullit ñi walladina ashraku ak gaay nga xam ne ay bokkaalekat lañ ci atay ak yooyu ñoo ñoo gën a mën a bañ a supporter jullit ñi ak ñi nga xam ne polythéiste façon indo yo gaay yooyu nga xamante ni buraay ak yooyu le wala tajidanna mu ne nag di nga fekk nag trouver aqrabahum mawadda ñi gën a sopp jege ak sopp ak cofeel jullit ñi lilladina amanu ñeel ñi gëm yàlla mooy ñan alladina mooy gaa yi nga xam ne qaalu dañu ne inna nasara ñun ay nasaraan lañ mooy ñooñu suñu borom dégg inna na ñoom nee nañ nee nañu waaw moom si nekku du dëgg ci ñoom ndax bu dëggu woon dinañ gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne malgré nag ñoom ñoo gën a jege chrétiens yi boo seetloo ñoo gën a a jege a mën a supporter jullit ñi kañ ci def mu boo gisee lool nag zalika boo gisee lool li ko waral mooy bi am na minhum ndax daa am ci ñoom qissiis yi na ñoo xamante ne ay boroom xam-xam lañ war ruhbaana ñoo xam ne mooy ñi nga xam nee nañ ci dañuy nekk rek ci injiil ji di di di lëlu war ruhbaanan ak gaa yi nga xam neen dañuy lëlu jaamu seen boroom di prêtre yeeg ci monastère yeeg yooyelee wa annahum la yastakbirun duñu rëy rëylu comme yahuud yi melu nañu comme gaa yooyu nga xam ne ñoo gën a féttéerlu wa idha sami'u te nag bu ñu déggee surtout ñi nga xam ne ci chrétiens yi xam nañ dëgg dëgg gëm ko dëgg wa idha sami'u moo tax bu ñu déggee ta nag ñu ñu objectif bu ñu déggee ma unzila ila rasul bu ñu déggee li nga xam ne moom lañ wàccee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam taraa nga gis ayunahum seen bët yi tafiidu muy bëbb mina dame ci rongoñ mimma arifu mimma arafu ci lu ñu xam minal haqq ci dëgg gii ci alquraan gii ci wax yu bii ñu dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tax ñuy jooy ma naan yaqulu nañu nga naan rabbana e yow suñu borom aman naa ñun dëgëm nañ faktub naa yal nag ñu bind ta boole ñu ma shahidiina ñiy seede lii te daal di koy gëm dee wama la naa waa moo naan gaay lan moo tee sax laa nu'minu ba ñun ñii duñu gëm billaahi ci yàlla wama jaanaak lim ñu dikke min al haqq ci dëgg ci wax yu bi alquran bi wanat maaw te ñu nekk ñoo xam ne dañuy xemme man yu doxi lanaa mu jugal nu rabbuna suñu borom ma al qawmi salihin ci ñi nga xam ne ñu baax ñi fa leen allahu borom bi bi maa xaalu ci lu ñu wax noonu nekk yom ko jannaati na yàlla jana tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha lanhaar ci ronam ak dex ya xaalidiina fiha fa la ñuy sax wa dalikatu loolee jazaa'ul muhsinin mooy payu ñi nga xamante ne nii ñooy ñuy rafetal lii nii ci gàttal imam ibn Isa am na nettali bi doon ne daa am ay chrétiens yu jóge ci Najran am ñu ne ñenn ñi ndax loolu doguwu ci quoi ba ñëwee ñëw Makka gis yonent sa sa mu fa nekkee daal di koy déglu nag muy wax ak ñoom alquran ba ñuy jooy